fi jama maa farraqahu ddaymaani radiyallahu anhuma kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci qasida gi masaalikul jinaan ci li nga xamante ne di eh, sëñ bi nose ko ci li nga xam ne moom la wasaare woon al imaam ad-Daymaani aleyhi ridwaanullah kon ñu war a continuer fi ñu yemoon na wa baadu fa tawxiidu lil mu ne kon wa ginnaaw li nga xam ne moom lañ gisoon ci jataay bii weesu ginnaaw loolee fa tawxiidu mooy wéetal borom bi tabaaraka wa taala lil qismayni munqasimun mooy dafa divisé wu dañ ko xaaj ci ñaari xaaj lil qismayni ci ñaari xaaj munqasimun lañu ko xaaje ci la xaajaloo muy wéetal boroom bi tabaaraka wa mu ne fa saara tawxiidayni mu mujj nekk kon ñaari tawxiid waaw mu léegi lan mooy ñaari tawxiid mu ne fa awwalum takallumun wa thaani taarufun laa tunkiram bayaani mu ne fa awwalun tawxiid bu njëkk bi muy wéetal boroom bi tabaaraka wa takallumun moom lañ gën a xamee ci ilmul kalaam moom lañ doon wax euh, waxoon nañ ko fi mi bi ñuy tàmbali bi ñuy tàmbali téere bi waxoon nañ ko muy euh, euh, xam-xam bi nga xamante ne ni nga xam dafa baree tur dañ koy wax ilmu tawxiid di ko wax li nga xamante ne nii mooy al fiqhul akbar waaye it di ko ilmul kalaam nga xamante ne di wàllu aqida di ilmul al aqida muy li jullit bi war a pas fas ci gëm gi nga xam ne moom la war a gëm boroomam tabaaraka wa taala ilmul kalaam nag waxoon nañ ne mooy ni nga xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah eh, rawatina ñi nga xam ne ñooy mutakallimuuna yi nga xam ne dañuy wax ñiy toppatoo wàll wala ci boroom xam-xam yi rahmatullah eh, ni nga xam ne noonu la ñuy eh, feeñale ngir nit ñi nekk-nekk borom bi tabaaraka wa di ko jaare ci loo xam ne képp ku am xel ku ne boo ko déggee jàng seen téere yooyu xam ne borom bi tabaaraka wa taala am na voilà ndax nit ñépp yemuñu am na ñoo xam ne boo leen ne alquran jeex na loolu doy na leen am na ñoo xam ne ñoom dafa aajowu ngay jaar ak ñoom foofu sinon du ñu gëm dara voilà te tamit ñu xam ne borom bi tabaaraka wa bu ñu yaakaar ne am xel dafa wuteeg li nga xamante ne mooy alquran wala sunna yonent bi alayhi salaatu salaam déedéet xel mu jub te jaar yoon manul lu dul dëppook li nga xamante ne moo wàcc ci alquran ak sunna loolu mooy bu njëkk bi muy tawxiidul mutakal bi nga xam ne moom la mutakallimuuna yi di toppatoo moom na fa aw awwalun kon bu njëkk bi takallumun ci wàllu kalaam la ilmul kalaam nga xamante ne nii di ci wax di ci leeral yi nga xamante ne ñoo war ak yi nga xamante ne ñoo jomb ci borom bi tabaaraka wa ak yi nga xam ne dañoo yooyu mooy yii dañ naan euh, ak tamit waxaale ci ndax bu ñuy wax ci tawxiid ci wàllu borom bi tabaaraka wa ci la ñuy waxaale tamit ci wàllu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam malaaka yeeg mooy al imaan ngëm yàlla voilà léegi mu ne li kon nag bu njëkk baa wa wasaani ñaareel bi taarufun mooy maarifa la mooy ak ak ak nand ca yàlla ak xam boo xamante ne nit ki borom bi tabaaraka wa moo koy jox xam-xam boo bële waaye fan la koy amee mooy ci topp gu muy topp alquran ak sunna boo xamante ne du ci rax dara ci la ko boroom bi di wuññile façon xam-xam yoo xamante ne nii muy maarifa taarufun nga xamante ne nii yooyu euh, euh, lu nit ki di mos la waaw du rek ay yu ñuy wax nii de comme bu njëkk bi ndax bu njëkk bi genre spéculation la mooy façon wax la pour leeralal la ci wàllu wax ci wàllu am xel ci wàllu logique wàllu li nga xamante ne yooyu lañ lay waxe mais bii nag moom dafa nekk loo xam ne dafa gën a xóot mooy ñaareel bi waaw mu ne laa tunkiran bayaan yi mu ne nag bul weddi mukk te bul bañ bul weddi bayaan yi sama leeral gii nga xam ne moom laa leeral te moom laa wax fii nii ne xam ne tawxid ñaari façon tawxid la ñaari façon branche la mooy al iman rek ngëm yàlla gi nga xamante ne nii gëm borom bi tabaaraka taala yow bi nga xam dañ la koo leeral ci ay wax ak bi nga xam ne danga nga ñëw nag bay dund mbir mi mu nekk loo xam ne maarifa la di nande ci borom bi tabaaraka taala loolu beneen la mu ne wa daaka lil umuumi mu ne wa bi ma njëkk a tudd muy ilmul kalaam tawxiid bi nga xam ne ci wàllu xel lañuy jaar ngir leeral la kan mooy sa boroom tabaaraka wa mu ne boobu noonu lil umumi loolu pour ñépp la waaw pour mbooloo mépp jullit ñépp la waaw amul mooy ñépp mooy leel ñépp rek dafa général pour ñépp la yun sabu ci lañ ko ngir lépp rek ñépp yun sabu lañ koy askanale kama comme ni nga xamante ni ilal xus kaana ilal xusuusi zaqadin tama comme li nga xamante ne bi ma la mujjee wax muy taarufun bi nga xam ne boobu maarifa la tawxid bi nga xamante ne wéetal yàlla bi nga xam ne maarifa la mu ne comme bi nga xamante ne boobu ilal xusuusi kaana nekk na ilal xusuusi ñi nga xam ne ñooy ñi jagoo moom laa la doon wax ne mooy dafa am ñoo xam ne liñ naan euh, lamdaay wala ñi nga xam ne mooy mooy mooy la masse populaire ñi nga xam ne mooy nit ñépp daal ci gàttal jullit ñi aljamaa ñu naan ahlu sunnati waljamaa mooy mbooloo mi bu njëkk bi ñoom ñépp looloo leen concerné lool mooy li nga xam ne manu la ñàkk nit ki xam ko ci boroomam tabaaraka wa taala en tout cas même bu ko xamul mu gëmi ko noonu beneen bi nag muy bi nga xam ne taaruf la muy almaarifa boobu nag mu ne ilal xusuusi boobu mooy ci ñi nga xam ne boroom bi moo leen jagoo jagleel leen façon xam-xam boo bële daa xadintamaa xam mooy euh, taaruf bi ma wax tawxid boobu ñoom ci ñoom lay dellu ci ñoom lay askanewoo ci ñoom la pour ñoom la mu ne wa saaxibul umuumi ma taqaddama kalaamuna fiihi kitaaban nudima mu ne wa saaxibul umuumi ka nga xam ne moom moom bu général bi bi nga xam ne pour ñépp la mu ne maa boobu mooy li nga xam ne taqaddama jiitu woon na kalaamu naa ñu waxoon ci ñun ash-shaykhul ahmadul xadim alayhi ridwaanul qadim loolu jotoon nañ cee wax fii ci moom kitaaban ab péere boo xam ne nuzima dañ koo nose woon mel na ñu ne ko mooy ban téere mu ne wa huwa alladhi nathaarahu sanuusi sibtu rasuuli rabbina alqudduusi salla wa sallama al-ilaahu wa radi alayhi anhu adda kulli aaradi mu ne wa huwa téere boobu ma leen di junju ne jëkkoon na ci ñu waxoon ci ci tawxiid bu njëkk bi mooy téere ba nga xamante ne alladi wa huwa alladi ba nga xam ne nasarahu sanuusi moom la wasaare woon mooy def ko prose bindu ko noonu ci téere as-sanuusi waxoon nañ ko di abu abdillah as-cheikh abu abdillah muhammad ibn yusuf as-sanuusi rahmatullahi alayhi te génnoon àddina la 895 ci gàddaay après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam téere ba tuddoon ummul barahin ummul barahin la téere bi tudd mu ne moom moomu di as-Sanusi moomu di abu abdillah rahmatullah alayhi mooy sibtu boo bëggee xam mooy kat mooy sibtu rasuli rabbina al quddusi mooy sëtu ndawul suñu boroom bi nga xam ne moo ñu moom al quddusi waaw boroom bi nga xam ne moo sell takku sori lépp loo xam ne moom la ko ñu xamul dara di jéem a taqal waaw kooku noonu mooy moom mooy al imaam as-Sanusi en fait sët la ci yonent bi alayhi salaam loolu la yor mu ne nag comme que tudd na yonent bi rasuuli rabbina alayhi salaam mooy boo ko tuddee dafay julli ci moom. voilà ndax nee na ki nay mooy ka tudd ka ma tudd fa moom te julliwul ci man kon salla mu ne kon yal na julli wasallama tey sëlmal al ilaahu yàlla mi nga xam ne mooy kenn te moom dong lañ war a jaamu wa radi alayhi te yal na gërëm ngërëmam nekk ci. al imaam as-Sanusi anhu adda kulli aradi yal na borom bi di julli ci yonent bi alayhi salaam tey sëlmal euh, limuk lépp loo xam ne gaar-gaar la lu nekk ci kaw suuf lépp luy gaar-gaar rek na mu toll yal na borom bi julli ci lu toll noonu le ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam